kon ñu ngi woon ci laayaab téeméer bi ak ñeent fukk ak ñeent fi suñu boroom tabaaraka wa taala deen waxe wa maa muhammadun illaa rasul qad xalat min qablihi rusul bani mu jeexe naan seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallama nekkul lu du ndaw yàlla jiitu woon na jaaroon fi jiitu woon ko ay yonent yoo xam ne maa leen yónni woon alayhimu salaatu wassalaam bani laayeye jeexe ñu ngi fi woon nag doon gis li nga xam ne mooy naka la yonent bi sallallahu alayhi wasallama génne àddina ñëwoon nañ ba agsi ci yawmul xamiis ak li nga xam ne moom la doon déey saydatu Faatima albatuulu alayhim wa wassalaam ak li nga xamante ne nii feebaram bi lim tare woon ba ñoom seydina ibn Mas'ud ak ñoom seydina Abu Sa'id alxuduriyu radiyallahu taala anhu doon wax biñ ko laalee daanaka mënuñoo laal yaram wi léegi feebar bii nii mais euh, am na benn laaj mais lii feebarub lan la am ñu ne mooy ne yi li ëpp ci borom xam-xam yi en tout cas feebaru bopp buy metti la yaram wuy metti tekki lool surtout bopp bi li ginoon a jàpp waaye loolu noonu ki nga xam ne al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi dafa solo ci loo xamante ne nii taaliq la loo xamante ne mooy càllale bi àggul ndax dane Yunus nee moom mu jële ci ki nga xam ne mooy az-Zuhri muy Yunus ibn Yazid al ayliyu rahmatullahi alayhi moom mu jële ci ki nga xamante ne mooy al imaamu zuhri moom mu ne urwatu ibn zubayr de nee na mu ne sayyidatu aisha radiyallahu taala anha wa ardaaha te xadis bii nii nii mooy ne ku mel ni al imaamul kii al al al bayhaqi daal dina koy jottali na ko noonu mu jaar ci sëriñam di al imaam al xaakimu naysaabuuri ci xadis boo xam ne bu wér la bu àgg la bu jotewu la moo tax bu imaamul buxaari loolu bu ne xaala moom mooy affaire bu wér na voilà mooy loolu moom mooy wér na ba nga xam ne moom la wax ne moo wax loolu moom wér na kon nag mu ngi noo nele sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa bi alayhi salaam ci boppam moo ne ko man Aïcha de gis nga ci feebaram boobu nga xam ne ci la génn àddina te moom la ñuy gis nii mu ne man de deñu ma ma deñu ma di yëg mettitu gis nga lekk wa ma lekkoon Xaybar mooy xar wa ma lekkoon te te yahud yahud bu jigéen ba yahudiya ba daal di woon koy posone poson boobale nga xam ne Bishr ibn al muy doomu al-Bara ibn Azib ba moom dam ci lekkee moom dafa moom dafa jekki yaram bi di soppeeku ci si moom dafa gaaw ga génn àddina voilà fekk euh, euh, yonent bi aleyhis salaam jotoon na ci lekk léegi bi mu liiwee ci la ko euh, yàpp yu ne ko dañ maa posone yonent ma aleyhis salaam ne arrêté la léegi fekk sauf que Bishr nul al xas na cee lekk radiyallahu anhuma après moom dafa jékki rek yaram wi di soppeeku noonu ba ni nga xam ne noonu la génne àddina yonent bi aleyhi salaatu salaam nag loolu mu lekkoon xaybar noonu moom da ko doon yëg moo tax Seydina Anas ne man dama ko doon seetlu ci xar kanamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu le nag poxam boobu la ne Sayyidatu Aïsha bi mu feebaree nii ne ko man dañu ma di yëg la nga xam ne mooy lekk googu ma lekkoon xaybar léegi nag mu ne lu may doon yëg metti bi mooy mais da doon dal di metti di dal mais mu ne nag heure mu daal di dagg nag sama xolu sama buumu xol mooy di dagg daal sa sa sa sa sa kii bi def moom moom daanaka jot na voilà mooy ne mooy damay mooy poson boobu moom damay faat nii nga noonu moo taxoon mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu wa ardah comme ni ko al imaamul Bayhaqi naka noonu ñoom imaamul Haakim daal di soloowe wéral ko al imaam ad-Dhahabi ne wax nañ dëgg de te ci chartu ni la nekk muy chartu imaamul Buxaari góor ñay nekk Sahih imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo fa nekk mooy Seydina Abu Ibn Mas'ud radiyallahu anhu da doon wax ne man ma waat neuf waat fukk juróom ñeenti waat kën a yonent bi alayhi salaam dañ koo faat man moo ma gënal may waat benn waat kese ne faatu ko voilà ndax lan suñu borom moo ko jàppee nabiyan jàppe ko yonent waaye jàppee ko def ko shahid te mooy lan la naan dañ koo faat mooy poson ba mu lekkoon xaybar moo yënguwaat loolu moo ko yëngal nii nag mooy feebar bu metti bii mu nekkee léegi nag kon loolu la keroog nag bi nga xamante ne nii moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la feebar bi di eh, metti voilà am benn bés nii mooy eh, affaire yi daldi tar tar tar tar tar léegi nag julli jot saxaaba yi benn bés saxaaba yi di ko xaar julli waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam gée toog toog toog yonent bi alayhi salaatu génnul léegi nag fekk mu ne nit ñi mu mu mu fekk dafa affaire bi daf koo jàppoon ba daanaka bu meloon ni ku ku ku kii daal euh, ku ku ku ku mooy ñàkk mel ni ku xëm léegi après mu daal di ximmale ko ne mais nit ñi julli nañ mu ne ko dee ñu ne ko déedéet yonent bi alayhi salaam nit ñi yow la ñuy xaar léegi mu daal di sangu. bi mu sangoo dal di jóg ngir daal di def effort ngir jóg ngir dem jiite leen daal di daanuwaat daal di nekk koo xam ne dafa évanouiraat mel ni ku xamaat léegi nag bon gars bi léegi bi mu ximmali ko mu ne asal lan naas mu ne ndax nit ñi julli nañ ñu ne ko déedéet wahum yantadinunaka ya rasulallah ñoom de yow la ñuy xaar ba léegi jullee gu ñëw ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam léegi nag bu mu sangu mu sanguwaat voilà comme loolu moo tax boroom xam-xam yi ne képp koo xam ne dangaa nelaw nelaw yu foor ba sa xel daggoog yow wala boog nga xëm wala yu mel noonu loolu dangaa war a bu mooy bu neen dangaa amoon ba mooy yow dangaa yow sangu ji voilà mooy waaye bu nee ne yow dangaa amoon jàpp voilà jàpp la woon nga xëm loolu mooy dangay ngay ut laab waat mënoo tëb rek naan damay julli noonu parce que yoroon naa njàpp déedéet mu daal di jóg daal di sanguwaat bi mu sanguwaatee bëgg a jógaat rek daal di daanuwaat mooy defaat évanouir boobale daal di melaan ni ku xëm ne ndax ni léegi bi bi mu ximmale ko ne asalla naas ñu ne ko déedéet mu ne muru Abaa Bakrin fal yusalli bin naas ne digal leen Abu Bakar nee leen ko ne jiite nit nii léegi nag seydna abu bakar radiallahu anhu ci la jiitee nit ñi léegi nag noonu la doon def fan yooyu yépp moo yonente mi alei satu salaam bésu alxemes bi la gujjee la la leen gëj a jiite mooy bi mu leen jiitee noonu toog ci minbar bi te jundub doon ko nettali naan cinq jours avant muy génn àddina fukki ñoo juróomi fan laata muy génn àddina te bés boobu moom la Seydina Mawlaana Ibn Abbaas doon wax yawmul xamis ci la koy saxaaba yooyu seet si woon ba mu ne naan utal leen ma lu ma bind léegi ñoom alhamdulilah ñu nekk fay wute ba mu ne ne dem leen sax baax na voilà après nag ci lañ ko sotti baag yi mooy bu yëppi boobu léegi wala leen géj a kiiwe yi jële si yépp da doon wax muru aba bakrin diggal leen seyna abu bakar fa anhu fal yusalli bi naas am benn bés nag seyna abu bakar nekku fa fekk abdallah ibn zama nee na man damaa ñëw seet si yonent bi alayhi salaam ci benn mbooloo ci saxaaba yi radiyallahu anhu bi mu feebaree noonu ñu ñëw nekk sayyidatu Aisha daal di koy seet si radiyallahu anha léegi julli jot yonent bi alayhi salaam ne muru Aba Bakrin fal yusalli Seyna Bilal moo ñëw radiyallahu anhu bi mu noddee ba pare ndax noonu la doon ne bu noddee ba julli jege si day ñëw gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk ko ci néeg bi daal di yëglu ngir ne ko nit ñee lay xaar léegi Seyna Bilal radiyallahu anhu bi mu noddee ba pare après mu ñëw yëgal yonent bi alayhi salaatu wasalaam alayhi salaam wax ña ko seet si woon foofu ne ko ne leen muru Abaa Bakrin fal yusalli bin naas digal leen Abu Bakar ne jiite nit ñi radiyallahu anhu Seydina Abdallah ibn Zama nee na ma génn xool radiyallahu anhu xool ci jàkka ji xool xool xool gisuma Seydina Abu Bakar mais ñi fi nekk ci biir jàkka ji Seydina Omar moo ci gën a màgg mooy ginnaaw Seydina Abu Bakar moo gën a màgg ci saxaaba yi nee ma xool gisuma ko ma ne ko Omar salli bin naas man ngaa jung jiite nit ñi radiyallahu anhu te loolu julli gée la timis la woon wala gée Seydina Abu Bakar Seydina euh, kii nu mu tudd euh, Omar radiyallahu anhu naka la ne allahu akbar man na sax bañ a nekk lool mais baatam mooy man na sax bañ a nekk timis ak gée mais yonent bi alayhi am dafa dégg baatu Seydina Omar ne allahu akbar rek yonent bi alayhi salaam ne mais lan moo tax may dégg keneen ku dul Seydina Abu Bakar moomu ne yàlla bañ na man bañ naa yonent jullit ñi bañ na ngeen may dégg keneen naan day jiite fii Abu Bakar ana Abu Bakar seet leen Abu Bakar sëy <laughs> te Seydina Omar kat duggoon na ci julli ji am na ci riwaay yoo xam ne day dafa ab ah, naa Omar comme que ñoom dégguñu ko dañoo jullee pare mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen ma ne dem leen ngeen seeti Abu Bakar mu jiite nit ñi am na woo xam nag bon Seydina Omar àggalewul quoi léegi nag ci lañ woow yi nee na ñu génn dem seeti Seydina bu Bakar fekk nekk ko fa woon ñu ne ñu ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam nee na nga ñëw nga jiite nit ñi mu ñëw jiite nit ñi léegi nag bi ñu paree boo Seydina Omar ne Abdallah ibn Zama ma way xaka na Zama na ko yow ibn Zama mais loo ma def nii lu tax nga ñëw naan ma ma jiite te yow xam mu ne ko man dama foogoon ne bi nga génnee ci néegu yonent bi aleyhi salaatu man dama foog ne moom moo la ne waxal Omar mu jiite nit ñi sinon bu ma xamul woon ne lool bu ma dul woon lool man doon woon jiite nit ñi lan moo tax nga naan kon ma jiite mu ne ko ajal wax nga waaye man Abubakar la ma wax la ñu wax ne na génn jiite radiyallahu anhu ne dama génn gisuma Abubakar ci jàkka bi te ñi ma fi gis yow yaa ci topp ma ne la yow jógal loolu rek la mu ne ko ah waaw kon loolu la léegi nag loolu la moo yonent bi aleyhi salaatu salaam masula nangu kenn. di jiite foofu bi mu ku dul Seydina Abu Bakar moo tax lii nii yépp dafa bokk li tax waa ahlu sunna wal jamaa ñenn ñi ne mais lii dafa leer quoi ne lii xalifa moo doon xalifa quoi te Seydina Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu mooy moo moomoon wax ci xam ngeroog bi ñuy wax xaree Uhud bi <laughs> waxoon nañ la Jubayr ibn Mut'im du moo ko ne woon yow wax ci ne ko génnal ak nit ñi ci xare bi Uhud boo ma rayalee Hamza di bàytexu yonent bi aleyhi salatu wasalaam wa radiyallahu an Hamza boo ma ko rayalee ndax sama baay sama baay di ma sama baay tëx sama rakku baay di Tuayma ibn Adi mi ñu rey Badar keroog yow daal di ngay libre Jubayr ibn Mut'im moom du waxoon nañ la tuub na moom bi mu moom nag mooy lii fees mooy onzième année bi la mooy fukki an ak fukki at ak benn ci nga xam ne ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam ci la xew-xew bii faatug yonent bi alayhi salaatu salaam nee na dafa am benn jigéen boo xam ne te xadis mu sax yi moom bul Buxaari ak imaam Muslim nee na rahmatullah alayhi ma dafa am benn jigéen bu ñëw seet si yonent bi alayhi salaatu salaam am lu mu ko doon laaj mooy ci at mi mu génne àddina yonent ma lay saat saam ne ko demal ba déwén nga ñëwaat mu ne ko waa bu ma ñëwee déwén nag ñëw fekkuma la fi mel ni jigéen bi da koy comme si bu ma ñëwee fekk nga génn àddina nu may def mu ne ko boo ñëwee fekkoo ma fi demal ci Abu Bakar kon ñu dafa leer ne vraiment quand même yonent bi alei sat salaam xalifa moom mooy nekk xalifa te loolu la doon bëgg a léegi malgré loolu rek ëpp ci ñoom ne non non non malgré tout ça leerul yonent bi alei sat salaam waxul kenn ci mbindeef yi que ne yaay nekk xalifa sama gannaaw léegi nag kon noonu la doon def tout le temps muru Abaa Bakrin yusalli bin naas léegi nag benn bés radiyallahu anhu léegi bi mu xawee ndax feebar bi da doon tar yenn saa yi yenn saa yi mu daal di tane benn bés comme ni mu ne li nga xamante ne nii mooy ci saxiixu al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi al imaam mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu non kii waaw waaw waaw Ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne Seydina Ali ibn Abi Talib dafa génn benn bés ñëw seet si yonent ma lay saa saam ndax moom itam dafa doon nekk daanaka saa su ne léegi bi mu mën génnee léegi nag bon muy <laughs> ñu ne ko waaye yaa Abal Hasan mooy baayu Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma waa nan la yonent ma lay saa saam def mbaa mu ngi tane mu ne dëgg-dëgg mu ngi tane bu baax kay xii na nekk ku tane léegi Seydina Abbas te loo xam ne ko hee yow nii ñetti fan fii ak ñetti fan. yow da ngay toppaate kenn du la topp nañ dem ci yonent bi laaj ko ndax mbir mii après moom suñu loxo lay nekk ñun waa lu baytu wala ci ñeneen lum ñu ci wax ñu jàpp loolu le Seydina Ali ne dafa fenn laa dul dem ndax buñ ko ko laajee mu xañ ñu ko kenn ñu ko jox léegi nag loolu la wallahu ta'ala wa sallam ala nabiyyina Muhammad al mursalin walhamdulillahi rabbil